بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إن نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يوما يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين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 wala yasalu xamimun xamima sadaqallahu alazim bi borom subhaanahu wa taala di wax ne yawma bis lay doon boo xamante ne moom yawmal qiyaamati takunu dana nekk assamaa wa asamaan si kal muhli kéemu ku wicc wa takunu te mu nekk aljibaalu doj yi kal ihni euh, kéem karawoog euh, karawoog euh, jur bu ñu tuub wala bu ñu dëbb wala yasalu te du laaj xamimun soppi xamima soppeem wala yas wala yusalu tamit ñu laaj xamimun soppe xamiman soppeem euh, loolu gisoon nañu ci euh, ne baat maanaam lii euh, ay yi gisoon nañ ko ci suñu bi weesu ba gisoon lu bari ci njàngat yi nga xamante ne ñoom ñoo ci nekk léegi nag mu am njàngat rek yoo xamante ne ñoom ñëpp ñoo ko bokk dajaloo te moom mooy euh, asamaan si dañuy gis ne moom euh, taw daf ciy wàcce maanaam euh, comme le alquran wax tamit ne wa yusabbihu ar-ra'du bi hamdihi wal malaa'ikatu min khifatihi maanaam ne dënnu yi day sabbal boromam subhaanahu wa ta'ala moo malaaka yi ngir tiit ak ragal gi nga xam ne moom la ñu ragal seen borom subhaanahu wa ta'ala kon ñu gis ne asamaan si bu dënnu yi ñaar maanaam asamaan si bu ñuy daje niir yi ba muy dënnu di taw maanaam loolu ak ragal yàlla moom moo koy indi naka noonu ñu gis ne doj yi tamit borom subhaanahu ragal yàlla comme ni nga xamante ne noonu la wax ne wa inna min al-hijaarati lamaa yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-maa' wa inna minhaa lamaa yahbitu min khashyati Allah euh, am na ci doj yi xeer yi comme ni nga xamante ne noonu la ko euh, ne xeer am doj yoo xamante ne ñoom sax dañuy euh, xar tiit ragal yàlla mu ne. fekk muy wax yow di mu ne summa qasat qulubuhum fa hiya min al-hijaj fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa maanaam mu ne eh, yahud yi ñoom ànd ak waare yi ñëw ci ñoom yëpp ak mboolem ñu yor seen jikko yi noonu lañ mel mu ne seen xol yi dañoo mujj nekk ñoo xamante ne eh, dafa mujj wow koŋ wow koŋ kal hijarati kenn xeer mu ne aw ashaddu qaswa wala boobu mu gën a tar eh, wow xeer mu ne lu tax mu ne ndax am na ci xeer yi yoo xamante ne ñoom dañuy bu ko defee ndox daal di ci génnee comme ni nga xam ne doj yi loolu tamit mu nekk beneen rôle bu alxuraan tudd ci doj yi ne doj yi jouer tamit rôle boobu moom mooy ne euh, ñoom euh, doj yu euh, mag yi comme ni alxuraan maanaam ne doj foofu la ndox di génnee maanaam fleuve yi bépp dex boo xamante ne mooy dex yu mag yi mooy fleuve moom ci dox ci ab dex ci ab doj lay xaree daal di génn ndox ma daal di dem tàbbi ci gén maanaam kon ñu daal di gis foofu euh, ak lëkkaloo bu mat sëkk ci diggante euh, xol bi nga xamante ne dafay xar maanaam ci ragal yàlla ak tiit leeru bu subhaanahu wa taala di ci ballee euh, ak lii nga xamante ne moom mooy doj yi nga xamante ne noonu lañ mel te borom bi subhaanahu wa ne am na ci sax doj yi lama yahbitu min xashatillah day daal dañuy xaweeku ngir tiit ragal yàlla borom bi subhaanahu wa comme ni nga xamante ne noonu la ko waxee ne law anzalna hadha al-qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an mu ne su fekkoonte ne alquran gii dañ ko wàccee ci kaw doj ci kaw montagne li nga boobu sax jabal la jëfandikoo maanaam mooy wane ni kon doj mooy eh, xeer yi ñu muy wax moom mooy eh, montagne yi ah, eh, mu ne kon day la ma yahbitu la la mu ne mu ne mu ne mu ne ala jabal la ra'aytahu doon nga gis xeer yooyu la ra'aytahu law anzalna hadha al-qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah maanaam mu nekk loo xamante ne day toroxlu ba pare di maanaam di di mokk rumbux ngir ragal ngir ragal nga xam ne tiit nga moom lay tiit borom subhaanahu wa te bu ñu xoole ay bi ñu waxoon suñu jotaay bi weesu ni borom subhaanahu wa di wax ne Eh, eh, eh, der yi wa minal jibaali judadun biidun wa humrun mukhtalifun alwaanuha wa gharabibu suud maanaam loolu nga xamante ne noonu la wax ne doj yi noonu lañ maanaam indi ay xeeti couleur yu bari yu yu wuute mooy weex xonk ak ñuulaay kukk gi nga xamante ne moom lay wax bi mu paree ci loolu dafa ne wa minan naasi wad dawaabi wa an'aami mukhtalifun alwaanuhu kadhalik mukhtalifun alwaanuhu kadhalik waaye li ci teg mooy innamaa yakhsha allaha min ibaadihi al-ulamaa Euh, allah maanaam foofu loolu la ci teg maanaam comme ni mu melalee doj ne noonu la ñuy ragalee yàlla di tiit maanaam parce que xasha muy tiitaange ragal boo xam ne day ànd ak toroxlu ak mokk ak tiit ak wàcce sa bopp mu ne loolu nag euh, euh, mu mu mu melalee ne doj yi mu daal di wax ne nit ñi am nañu mel noonu ah daal di wax jur gi noonu lañ mel maanaam ak ñeneen yëpp daal ne waaye nag mu daal di lëkk doj ni mel maanaam ci di toroxlu borom bi subhaanahu maanaam mu mel comme ni nga xam ne noonu la asamaan bi wax ma asamaan si mel tamit maanaam mu ne ñoom ñëpp lan lañ def mu ne min mu ne mu ne mu ne mu ne borom bi ne subhaanahu wa ta'ala ne innama yaxshallah ñenn rek dëgg dëgg ñooy ñi ragal yàlla toroxlu ci yàlla goo nga xam ne day ànd ak tiitaanga ak mokk ak jàpp ne kii kiy wax kii kii nga kii muy buur yàlla bi subhaanahu wa ta'ala aji noot la eh, te maanaam mu am ak tiitaange bu muy jur ci xolu nit ki maanaam mu ne loola ñi ko am rek moom mooy al ulama ñi nga xam ne dañuy xam mooy borom xam-xam ah, loolu ñooñu la kon borom subhaanahu ah, leeral na ci ah, aay boobu ne kon ñi nga xamante ne ñoom ñooy montagnes yi ñoom ak nit ñi dañoo nuroo ci buntu boobu naka noonu asamaan bi voilà comme li alquran wax takaadu samaawaatu yatafattarna min fawqihinna wa tanshaqqu al-ardu wa taxirru al-jibaalu hadda an daaw lir rahmaani wala dégg nga maanaam mu melale ñoom tam niñ mel mu ne asamaan si xaw tuuti ah asamaan si mu ne xaw tuuti mu xar comme yawmal qiyaamati ni muy def ngir tiit ragal yàlla maanaam lii ah maanaam lu yéeme la comme ni xam nga wax ne iza samaa'un fatarat ah, asamaan si day xar yawmal qiyaamati fii tamit mu ne asamaan si xaw tuuti mu xar suuf si xaw tuuti moom it wa tanshaqul ardu comme ni nga xamante ne ah, ah tanshaqul ardu mooy isas comme isas samaa'u shaqqat asamaan si tamit day xar yawmal qiyaama comme suuf si ni muy bëgg a xare moom itam ngir ragal yàlla lan tamit day xar mu ne ah, comme li alfaana yawma tashaqqaqu samaa'u bil ghamaami wa nuzzila al malaa'ikatu tanziila maanaam bis lay doon boo xam ne asamaan si dañuy xar ci miir yi malaaka yi wàcc te malaaka yi tamit ñoom tamit dañoo ragal yàlla maa nga gis lien bi am entre lenn lu ci nekk ci saar bi borom subhaanahu wa ta'aala bi ñuy tudd boobu léegi malaaka yi tamit doon la ñuy maanaam bis boobu yowmal qiyaamah bu maanaam ngir tiitaange eh, maanaam ne eh, ñoom it noonu la ñuy jaamoo maanaam dañuy duñu dëj di sabbal borom subhaanahu wa ta'aala bi nee na la nee na min ah, ah eh, wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaa'ikatu nee na min xiifati maanaam ngir ragal ngi ñu ragal borom subhaanahu wa ngir tiit gi ñu tiit seen diggante ak seen borom subhaanahu wa ta'ala loolu mu nekk melo bu rëy melo bu màgg a màgg te loolu mooy melo yi ñi nga xamante ne dëgg-dëgg dañoo sóobu ci yoonu yàlla yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa moom bokk na ci niñ ko xamee woon mooy ne euh, bu daan julli maanaam dañuy dégg mun a tusma'u li fadlihi sawtan ka azizil mirjan kem dañ daan dégg euh, euh, dënn bi dënn bi dañ ko daan déggal tiitange maanaam dañ daan dégg dënn bi mel ni luy baax comme cin buy baax ni muy mel bu cin dee baax ni muy mel boobu noonu maanaam baax boobu moom lañ daan dégg dënnu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam daan def su daan julli maanaam ngir lan ngir tor ko ci kanam boroom subhaanahu wa ta'ala ngir tiit diggante ak boroomam subhaanahu wa taala borom subhaanahu wa euh, nga gis suy ñaan su daan gis maanaam mu commencé xiim danaan xool asamaan si ne allahumma ja'alhu rihan wala euh, euh, riyahan wala taj'alhu riha ey eh, yow buur yàlla mi ci turi rafet yi melo yëkkati def ko mu nekk ngelaw ngelaw jàmm ndax borom subhaanahu wa taala ci alquran saa yu tuddee ar riyah maanaam ngelaw yi def ko pluriel loolu mooy ngelaw jàmm ngelaw bi nga xamante ne moom mooy indi taw ngelaw li nga xamante ne maanaam ngelaw jàmm mais saa yu tuddee riixan ah fa arsalna alayhim riiha euh, ak riixan sarsaran maanam saa yu tuddee riix ngelaw maanaam def ko au singulier rek alquran saa yu ko tuddee day nekk ngelaw loo xamante ne day lan maanaam ngelaw mbugal lay doon maanaam nga gis ne kon yeneen bi sallallahu alayhi wasallam noonu la meloon maanaam te nga gis ne euh, moom mooy gën a incarné loolu ci biir nit ñi te. maanaam euh, moo ko gën a def doj yi moo ko gën a def montagne yi moo ko gën a def xee euh, suuf si moo ko gën a def asamaan si ne yawmal qiyaamat kon bu ñu gisee euh, ni nit ñi di tiite ni nit ñi di ragale ni nit ñi di jaaxle ah maanaam noonu la montagne yi maanaam du yëngatoo noonu la suuf si di yëngatoo noonu la comme iza zulzilatil ardu zilzalaha comme yawma tarjuful ardu wal jibaalu dégg nga fa dukkataa dakkatan waaxida yëpp de alxuraan daf koy tudd di melale yëngatu asamaan sa tamit wax gis nañ yëngatu googu nga xamante ne moom lay yëngatu ba nga xamante ne léppay tasaaroo dal kawaakibun tasarat comme euh, euh, euh, nujumun katarat maanaam tasaaroo googu tiitaange googu nga xamante ne moom la ñu amee tiitaange googu nag doomu aadama moom tamit daf koo amee ba nga xamante ne dañuy yëngatu Euh, euh, maanaam nit ñi tiit comme ni nga xamante ne incha allah taala dinañ yegg si ci biir euh, ci aay yi ni borom subhaanahu wa taala xew-xew boobu ak tiitaange gi ci nit ñi def waaye loolu nag fii ci àdduna am na ñu mel noonu moo ñu gis yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mel noonu ci biiram waaye ci bitam mu nekk koo xamante ne moo gënoon a ubbeeku ci bitam maanaam nga gis yeneen bi sallallahu alayhi daa iman da daan muñ maanaam da daan muñ foo ko fekk mi ngi sourire ak muñ te ànd ci biir mi ngi ànd ak tiitaange gu mat sëkk ak màggal gu mag sëkk di màggal borom subhaanahu wa taala yi ngeen di gis comme li alquran wax ak si ah, ñoom ñëpp da nga leen di gis ñii ci biti ñu nekk ñoo xamante ne eh, eh, amul maanaam day mel ni adduna baa ngi dox ak mboolem yi xew dara du leen yëngal fekk xaqiqa li nga xam ne moom la ñu doxe mooy dañoo tiit seen diggante ak seen borom subhaanahu wa taala mooy dañ koo ragal mooy dañuy toroxlu ci kanam borom subhaanahu wa te loolu amul dara lu dul loolu euh, euh, euh, kon borom subhaanahu wa wax na sax ne ñoom ñëpp dañuy sujjootal borom subhaanahu wa ta'ala walillahi yasjudu ma fi samawati wa ma fil ardi dégg nga mu ne wal qamaru wal jibaalu wa kathiirun min an-naasi wa kathiirun haqqa alayhi al-'adhaab voilà maanaam borom subhaanahu wa ta'ala ne mboolem lu nekk ci asamaan yi suuf si dañ koy sujjootal naka noonu wa wash-shamsu ak jant bi wal qamar wash-shajaru ak weer wi mu ne wa shajaru muy garab yi wa shajaru wa dawaabu ak dabba yi ah eh, wa shajaru wal ji wal jibaal ak doj yi ni wax ne wa kasiiru minan naas ak lu bëri ci nit waaye nag wa kasiiru haqqa alayhi al-azaab lu ëpp ci nit waaye ñu bëri tamit ci nit ñi mbugal dafa yey ci ñoom ah, eh, kon yii yëpp borom subhaanahu daf koy leeral di ko wane maanaam di wax maanaam xeetu torop lu googu comme que képp koo xam ne kon da ngaa bëgg a jaar ci maari maanaam ci yoon yi nga xam ne moom ngay jaar ngir yëg ci yàlla borom subhaanahu wa taala faw da war a mel noonu maanaam da ngaa war di toroxlu di jëm ci borom subhaanahu wa nekk koo xamante ne da ngay melowoo tiitaange googu ak ragal googu ndax euh, képp koo xamante ne aarif billah mooy ku xam yàlla nand xam kuy borom subhaanahu wa doo ko fekk mukk mu nekk koo xamante ne ko du ko ragal du kuy tiit ci ay mbiram borom subhaanahu wa taala comme li Cheikh Ahmed Tidiane doon wax radiyallahu anhu mooy baytum yooyu nga xamante ne la daan faral di way voilà bokk na ci li mu ci doon wax mu ne wala aarifun inna illa min allahi xaaifu amul kenn kuy xam yàlla lu dul ne day tiit digganteem ak borom subhaanahu wa ta'ala day yàlla waaye koo xamante ne lu ko neex lay def maanaam nu ko neex mu doxale nu ko neex mu mel lu ko neex mu wax nu ko neex mu bu ko neex mu mu doxee noona kooku wallahi maanaam bokkul ci aarif billahi comme ni nga xamante ne noonu la euh, euh, maanaam euh, asamaan ak suuf si ak doj yi maanaam garab yi ak dabba yi noonu lañ toroxloo jëm ci seen borom subhaanahu wa nit nag mooy seen sang moo tax moom li nga xamante ne noonu lay yanoo euh, maanaam amaana googu muy euh, benn dépôt muy loo xam xamante ne lu ko borom subhaanahu wa taala jox la dinañ ci gis insha allahu taala ci dina walladina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un insha allahu taala dinañ ci dinañ ci ñëw waaye euh, li nga xamante ne moom mooy amaana kóllëre googu nga xam ne moo dox diggante Euh, mboolem jaam yi mboolem mbindee ak borom subhaanahu wa taala ki nga xamante ne moom moo ko symboliser yanu ko mooy doomu aadama wa hamalahul insaan fekk euh, asamaan yi ak suuf si inna aradna al amaana ala samaawaati wal ardi wal jibaal ak doj yi maanaam kon asamaan si ak suuf ak doj yi yëpp dañ leen borom subhaanahu wa ne dañ leen a euh, gaaral li nga xamante ne mooy kóllëre googu waaye fa abayna an yaxmilnahaa wa ashfaqna minhaa maanaam ñoom ñëpp dañoo tiit dañoo regal maanaam bañ ne non non loolu moom garaawul comme dañ ma ko gaaral rek force wuñ ma ma nangu ko ma jël ko naa ko bàyyi doomu aadama nag moom mooy ki nga xamante ne moom moo ko yanu waaye nag euh, doomu aadama boobu xam ne moo ko yanu ñëpp ñoo ko yanu yanu wi rafet waaye nag am na ci ñoo xamante ne tamit yanu nañ ko yanu wi wu rafet yàlla nañu borom subhaanahu wa ta'aala boole ci ñooñu euh, ñi nga xamante ne kon euh, ay yi gis ne kon dañuy dañuy dañuy gis lien yi nga xamante ne ñoo am kon ci malaayika yi. Euh, seenu rañaan bi nga xam ne moom lañ rañaan jëm ci borom subhaanahu wa taala ñu gis tamit ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, doj yi euh, ñoom ñooy asamaan si borom subhaanahu wa taala del melal ak mboolem li nga xam ne moom moo nekk ci ñoom yooyu yëpp nga gis kon ne doomu aadama tamit kon dafa war di torox lu jëm ci borom subhaanahu naka noonu tamit comme niñ ko gise woon ne xamim muy soppe boo xamante ne ku ku ku ku koo xamante ne Euh, euh, euh, loo xamante ne dafa dafa maanaam koo xamante ne da nga koo sopp bëgg ko te yàlla rek tax ah loolu rek moom mooy li lay jariñ waaye beneen xamim bi du jariñe borom subhaanahu wa taala maanaam indiwaat na baat boobu comme niñu ko gisoon ci feneen ci alquran fi mu naan ka anna ka anna alladhi baynaka wa baynahu adawatun Euh, euh, comme mu naan fa idal lazi fa idal lazi baynaka wa baynahu adawatun ka annahu waliyyun hamim maanaam del doxalee kon mu rafet ba nga xamante ne euh, koo xam ne sax yow sa diggante ak moom ak noonoo moo ci nekk mais yow del doxalee moom nu rafet ken keni maanaam sa parandoo la boo xamante ne xam yim koo xam ne da ngeen a tar ak sopp ak cofeel ak bëggeel kon naka noonu gisoon nañ tamit beneen xamim bi nga xamante ne moom alquran tudd na ko mu nekk ndox mu tàng jër Euh, boo xam ne yàlla nañ ci yàlla euh, musal euh, kon borom léegi ñu gis nañu kon yawmal qiyaamati ni mbir mi di demee noona ba nga xamante kon xarit du laaj moroomu xaritam kenn du laaj moroomu keneen maanaam ndax lan ñoom kenn ku ci nekk dangay ngay ci sa moroom lu tax parce que intérêt yi àdduna xëy na nuru woon nañ lëkkaloo waaye nag fekk dañoo tàqalikoo intérêt yi tàqalikoo moo tax bu yomal xëyaamee te problème bi boobu tamit moom mooy am moo tax xaritoo ci yoonu yàlla rek moom moo am solo comme ni ñu ko gisoon ci jotaay bi weesu euh, ci li ñuy jàngatee suñu euh, ay comme ni nga xam ne noonu lañu ko gisee woon borom subhaanahu wa taala di ci leeral di ci wax ne euh, ne xaritoo yi ñoom ñëpp dañuy nekk ay noon ba mu des ñu ragal yàlla ñu ragal yàlla rek ñoom ñooy génn ci problème mu xaritoo googu. borom bi subhaanahu wa ta'aala ne yubassaruunahum yubassaruunahum a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim yubassaruunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min 'adhaabi yawma'idhin bi baniihi wa saahibatihi wa akhiihi wa fasiilatihi allatii tu'wiihi wa man fil ardi jami'an thumma yunjih sadaqallahu azim yubassarunahum dañu leen koy wan maanaam euh, dinañ ci ñëw léegi insha allah waaye xarit bi c'est pas parce que bëggul xam dara ci mbiru xaritam kenn duñ ko ko wan waaye euh, am na ci jàngkat yi comme imam Qatada maanaam mooy dinañu leen gis maanaam malgré que euh, duñ leen laaj waaye daañu leen gis ya waddu dana mébét dana ngiiju al mujrimu aji jomb jaajaamu mooy criminel bi nit ku doy waar ku bon ci ay dana mébét bis booba law bu mënoona yastat yi weccoo min azaabi ci mbugalug yawmi izin bis boobee bi banihi ci ay doomam su mënoon ne ay sama doom yëpp laa waroon a jël ñu dugal saw ñu dugg sawara yàlla sama doom yëpp ngeen di jëlal dugal sawara mais man naa mucc moo tax summa topp moom yun ji mucc wa saahibatihi ak àndaloom bu jigéen alquran li muy waxe dafa yéeme waxul jabaram de saaxiba la wax loolu daan ci ñëw léegi incha allah wa axii ak mbokkam mooy frère am ku mbokkal ndey ak baay yàlla sama doom yaa ngi nii sama jabar yaa ngi nii ak samay àndandoo yu jigéen ñi ma daan am yëpp ñi ma daan binage ñi ma daan defal loolu ña ñëpp ngi yàlla jëlal ñëpp nga dugal safara su ma yun jiim waa wa fasilatihi ak ñi fàccee ci moom ci aw askan mooy askan woo gën a jege allati ba nga xamante ne sax tu wii ñoo ko daan aar ci ñoom la daan dem di làqat yàlla ñëpp ngi nii jëlal dugal biir sawara summa yunjee toog ñu mucc mu mucc ñoom sax dañuy loolu ay way bu dee borom kilifa nag moom kilifa bi nga xam ne ne bi mu nekkee ci àdduna lu mu wax ñëpp àdduna bi yëpp mbooloo mi ne waaw wax na dëgg c'est vrai ñëpp di ko defal ay campagne di ko dëggalal wa man fil ardi kooku moom moom wa man fil ardi wa man ak mboolem ñi nga xam ne ñuy xellu lañ rek fil ardi te nekk ci suuf si ne yàlla waa àdduna bi yëpp ngi nii sama jamono kenn daanu ma bañal dara lu ma wax ñu ne ma gongo jëlal ñëpp nag léegi nga dugal biir safara summa yunjihi jami'an mboolem seen summa topp yunjihi ñu mucc ñu mucc déedéet loolu mënta ne wala taziru waziratun wizra ukhra kenn du yanu bàkkaaru moroom kuy yanu yanukatul bàkkaar trop maanaam lu diis ku nekk sa yan yaa koy yanul sa bopp yow ma kiyam kenn du la ci yóbbaale kenn du la ci jàppale kenn du la ko yennil abadan kon ñu ñëwaat ci baati benn par benn incha allah kon borom subhaanahu wa taala bi mu waxee nit ki lu mu sopp sopp moroomam xaritoo bu mu xaritoo ak jaxasoo gu mu jaxasoo ak moroomam gu mu daan bëggante ak moroomam gu mu daan àndaale ak ak li mu daan rëy rëy yëpp ni ñu daan jege wantu yëpp ni ñu daan jaxasoo yëpp yi gën a mag bu ñu ko daan defandoo ñoo daan ànd duñ ko laate te pourtant yu ba soru nahum maanaam yu bassaru mooy dinañ ko wan mais wan bu leer ñoom ñëpp dans les moindres détails mooy yu bassaru ñu ngi jóge ci al basaru mooy gis-gis voilà absara mooy wan na ko gis na ko sauf que fii bassara la maanaam mooy dafa bëri nu ko maanaam dafa bari anam bu mu ko gisee ba pare dafa matale ni mu ko gisee ba pare mu yëpp maanaam ba pare kenn ku ci nekk noonu lañ ko def moo tax mu dollu ci hum gi maanaam ñoom ñëpp amul kenn kuy des yawmal qiyaamat noonu lay demee ñëpp ngay gis ñëpp ngay jàkkaarloo lu tax parce que li alquran wax ne wataral arda bariza xam nga waxoon nañ ni ko doj yi bi yëpp dañ leen di maasale suuf si ñu dajalewaat ko mais nga gis wataral arda bariza suuf si yëpp daal di ubbeeku leer nañu sax moom mooy lu feeñ lu génn lu leer albaraz moo tax mooy àll bi nga xamante ne mooy nit maanaam moo tax albaraz ñu mujj wax maanaam nit ki buy dem àll dañ naan zahaba ila baraz maanaam dafa bokk ci tur yi ah, mooy àll boo xamante ne ndànd foy foy la mooy baraz nga xamante ne baraza kon mooy maanaam da gis gis gis boo xamante ne am amul fu mu yàq adam wa ashraqatil ardu bi nuuri rabbiha wa ashraqatil ardu bi nuuri rabbiha wa ji'a ñoom ñëpp la gis suuf si day leer nañ ci leeru boromam subhaanahu wa taala borom day leeral suuf si ba mu leer nañ yawmal qiyaamah amul benn espace benn parcelle ci suuf si boo xamante dañ naan feere gisuma lu fa ne xëy na ñoom diwa fa laqatu loolu amul. lool du am ñëpp la gis mais nit ki du yam ci gis leen ñoom mais moom boppam daf koy gis comme li Alxuraan wax balil insaanu ala nafsihi basira nit ki moom ci jëmmi boppam day gis boppam te maanaam basira maanaam def ci am gis-gis bu leer a leer a leer amul dara luy luy nëbbatu voilà mboolem li nit ñi doon def ci suuf si ci ay bàkkaar mboolem ñu daan nëbb di ko làq yëpp suuf si daf koy génne wa axrajatil ardu asqalaha wa qaala insaanu maa lépp loo xam te ne dañ ko daan nëbb di ko dëxin di ko dugal ci suuf si nit wala nit di ko def di nëbbatu bàkkaar yi dañuy jël ay forme physique waaye tuyaaba yi jëf yu baax tam dañuy jël ay forme physique nit ki lu mu daan def ci lu baax ak ci lu bon yëpp dañuy jël ay forme physique bis booba maanaam ay forme forme yu lii mboolem lu abstrait day jël forme bu concret nit jàkkaar la boobu ku nekk di gis lépp lañ lay wax maanaam kon ñoom bu ñuy daw seen gars yi ak duñu leen laaj c'est pas parce que xamuñu ci lu ñu ne mais ànd ak ne maanaam xam nañ ci lu ñu ne ànd ak ne ay xaritu lañ waaye dinañ leen leen wan lépp ñu gis ko lépp te lu gën a garaaw loolu sax mooy am mooy mboolem lu nit ñi doon def dañ koy teg ñëpp gis ko ñu bastaruuna ko voilà dañ leen leen koy wan moo tax beneen jànginu alxuraan yu yóbbu si ruunahum ñoom dinañ leen xool xool ak gis sauf que ñu leen tal comme li soxna Aysa radiyallahu anha bi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne yawmal qiyaamati nit ñi dañuy dekki ñu delloo leen ba seen xarafal yi ba pare ñu simmeeku duñ sol yére def ay tànku neen soxna Aysa radiyallahu anha dana mais léegi nu ñuy def awra yi mu ne ko bu boobaa duñ ko sax tal dinañ tal leneen dudul naan wooy kii solul yére kii non duñ ko tal mais dinañ gis dinañ jàmmaarloo dinañ jàkkaarloo ak ñoom dinañ jàkkaarloo ak mboolem li nga xam dinañ jàkkaarloo ak xaal bi ñu nekkee maanaam kon dayoo gis gi lépp la lépp ci dugg bu ko defee yow waddu mu daal di mébét wadda mooy mébét mooy sopp cofeel boo xamante ne day ànd ak takkoo mooy attachement voilà euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy mooy wadda kasiirun min ahlil kitaabi law yaruddukum an diinikum mu ne ñu bëree bëri ci ñi bokk ci waa ahlul kitaab dañuy mébét saa su gis nga dañoo takkoo ak bébét boobu ay buñ leen mënoon a delloo wallif seen diine ji voilà wat wadda lool lay teg moom maanaam xeetu mbëggeel la ci maraatibul xubb la bokk mbëggeel dafa am fukki martaba fur fukki martaba la am yoo xamante ne Euh, selon nit ki ni muy bëggee benn mbir wala lenn dafay am martaba bi ci gën a kawe nag mooy al wudd moom mook ak xubbu moo tax ñoom ñaar façon yooyu jombuñ ci borom bi subhaanahu wa taala waaye yi ci diggante bi yëpp dañoo jomb ci borom bi subhaanahu wa taala mooy lan mooy lu demee nekk al al al shawku shawku mooy nam xër al isku isku moom mooy xër goo xamante ne maanaam day da ngay mel ni ku mar maanaam nit ku bu maree xër googu xeetu mbëggeel la bokk nit day bëgg xeetu mbëggeel bu mel noonu euh, am na as soofu mooy comme mbëggeel boo xamante ne maanaam da ngay bëgg da comme nii di da kaa bëgg da koy comme maas maas boobu mooy comme xat sagafaxa xubban comme yent yàlla maanaam maanaam kii euh, yent yàlla yusufa alayhi salaam ndaw si ni mu ko bëggee woon loolu mooy suuf mooy euh, euh, mooy mbëggeel boobu am na as sababa mooy comme luy tàkk mbëggeel maanaam luy dotteeku luy tàkk ci xol ainsi de suite maanaam mbëggeel dafa bëri ay martaba martaba bi ci gën a kawe nag mooy al wudd mooy bëggeel googu day raisonnable mais day mat te day day day day day day day ànd ak xel day ànd ak di natt moo tax ñaari xeetu mbëggeel boobu mooy alxubbu bi tekki mbëggeel de manière nga xam ne foofu la ñun yëpp di tàmbalee te borom subhaanahu wa ta'aala ci loolu la amalee mbindeef fi ngir bëgg gi bëgg mais wadda ak wadda moo tax alxuraan ne inna alladhiina aamanu wa 'amilu s-saalihaati sayaj'alu lahumu r-rahmaanu wudda naka ñi nga xam ne gëm nañu te dëgg. tey jëf-jëf ju baax ñooñu borom subhaanahu wa dana leen defal ak wut mooy mbëggeel boobu mooy mbëggeel bu dox seen diggante moom ak borom subhaanahu wa ta'aala boobu jógul waaye day am attachement maanaam yàlla day attaché bi attaché yàlla maanaam ngir bëgg bu tax nit ki ni muy ñoom nag yéeféer yi ñoom dañuy nekk tout le temps ci ci ci loolu maanaam di mébét. ak a neex xol ak ñoo bëggoon maanaam seen projet yi gën a rëy loolu bokk na mooy nan la ñuy def ba sànq jullit ñi law yarul doo ko ma am diini ko inistafaawu nan la def ba mën leen delloo ci seen diine ji su fekkee am nañ kàttan wala yazaaluuna yuqaatiluunakum hattaa yarudduukum an diinikum comme ne Alxuraan wax du ñu dañ din xeex ak yéen ba tey ñu daal leen di delloo ci seen diine dootoo leen ci nekk euh, mawadda ak wudd mi ngi mel ni al mahabba ak al hubb maanaam maanaay daanaka benn la muy mbëggeel rek d'ailleurs ñoom ñaar kese ñoo tolloo euh, euh, ñoo tolloo euh, adam nafsi maanaam valeur numérique poids poids mystique ñoom ñaar rek tolloo hubbu diis la mooy comme du mat wudd diis la mawadda ak mahabba ñoo tolloo ak poids mystique muy cinquante cinq cinquante cinq voilà comme sourate Rahman numéro cinquante cinq comme tamit euh, mu jibu yàlla bi nangu ñaan cinquante cinq la aadama yu doomu moom cinquante cinq la maanaam mooy ko doomu aadama ko jug maam aadama plutôt alayhi salaatu wassalaam kon yéefir yi ñoom maanaam euh, mbëggeel gii nga xam ne moom la am te moom la borom subhaanahu moom la def seen diggante yéen ak seen soxna yi daane wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma dafa def seen diggante mawadda mbëggeel mooy mbëggeel gi nga xam ne dafa ànd ak taqoo attachement ku nekk jàpp moromam ku nekk téye moromam ku nekk tenir ci moromam bu nangoo takkali koo ak moromam bu dee ci nasaraan tubaab yi laa bëgg a wax. ak ñu yor seen i jikko sax maanaam léeg-léeg da gis ñi nga xamante ne sax euh, am na ci wolof yi tamit bi euh, mooy ñoo xamante ne xeetu mbëggeel googu day nekk ñoom ba nga xam ne dañ leen di tuddee sax ay pigeon gis nga xamaama xamaama pi tax xamaama pi taxu gis nga moo ko xamim ni mu nuróobe maanaam ngir mbëggeel googu nga xamante kon Euh, wuddu kon maanaam nga kon maanaam fii nga gis baatu alquran ni mu jëfandikoo baatu wadda ak ñooy mébét borom subhaanahu wa taala baat bi xaral na ko tur moom ci boppam mooy waduudu waduudu mooy yàlla moom mooy al waduud mooy ki nga xam ne dafa tar di mu bëgg jaama bi attaché wu ci takkoo ak ñoom euh, léegi nag kan mooy am mébét boobu kan mooy takkoo benn mbir mooy mébét boobu nga xamante ne obsession lay doon ci moom bis boobu yowmal xiyaamati dina ko xalaat bépp xeetu xalaat dina ko mébét bépp xeetu mébét te mbëggeel gi day tar ci moom ci ak a neexoon loolu am mooy al mujrimu aju jomb jaajaam Euh, al mujrimu maanaam mooy aji jomb jaajaamu baat bi mi ngi jóge ci al jarima euh, al jarima mooy lépp loo xamante ne bàkkaar la boo xamante ne day bàyyi jeexital parce que euh, mujrim mu ngi ak al ijram la jóge ci al mu euh, euh, al jarima wala al ijram bii tekk ñoo bokk li ñuy mooy bàkkaar mooy jalgati def loo xamante ne dangay ngay tegal dara jëmm ndax lépp bépp baat ci arab boo xamante ne dafa am jiim ak raa maanaam cosaanu baat bi jiim ak raa moom mooy cosaan bi mooy début bi day tekki euh, maanaam di yëngal dara ba loola am jeexital bu bépp baat na ci arab soo ci fekkee ci début wu baat bi jiim ak ra fekk ñetti lettres moo leen composé comme voilà jiim ak ra mooy premier xaraf bi rek ñeneen di premier xaraf beneen lettre bi lu mu mën a doon sans ñu ko xel maanaa bi nekk ci ginnaaw day am maanaaw luy yëngal dara ba am ba mu indi am ba mu am jeexital comme masalan jarra bii tekki xëcc maanaam mooy yóbbaale jaraa mooy luy daw gis nga luy daw fenn da ngay gis dafay bàyyi ay jeexital comme euh, comme jaraza jaraza comme li alxuraan daf koy jëfandikoo na al al al al al jurus mooy lan mooy suuf soo xamante ne dañ koo bay ba mu jeex maanaam bi gis ni kon di di bàyyi nañ bàyyi nañ maanaam jeexital mooy ilal ardul jurus voilà voilà Euh, ak euh, sa'idan juruza alquran bi mu naan euh, yawmal qiyamah noonu la suuf si mel day mel ni sa'idan juruza maanaam pàcc boo xamante ne dañ koo bay ba mu ba mu jeex mooy li ñu doon wax léegi masalan tey nga gis jaraa mooy wanaasu mooy wanaasu nga gis ne kon ndox mi day jaar fenn def fa jeexital nga gis boo ko wanaasoo ni muy mel maanaam ni muy mel loolu mooy jaraa te jaroo Euh, walla jarasa bii tekki maanaam def bruit boo xamante ne mooy comme mbiib mooy jaras moom mooy mbiib boobu nga xam ne bruit boobu mooy def bi def effet boobu mooy da ngay gis ànd ak ànd ak comme jarasha bi tekki buddi ak yeneen ak yeneen jurmu al jurmu boo ko xoolee mooy lu am jëmm ci arab muy def ci lu bon daf koo def jëf jooju day am jeexital ci adduna bi maanaam day am jeexital ci euh, euh, mbir mi maanaam fii ni mel maanaam ni dëkk bi maanaam ni ni dëkk bi di doxee euh, mooy bàkkaar boo xamante ne nit ki su ko defee day am ay incidence yu mag ci société bi loolu mooy al kook mooy al mujrim te bi ci jiit alxuraan su koy nettali su koy wax da gis Euh, léeg-léeg mu wax mu yor maanaawu yiifir bi nga xamante ne day weddi yàlla waaye tamit muy sos di sosal borom subhaanahu wa taala euh, comme li nga xamante ne noonu la borom subhaanahu wa taala bi naan wa laqad ahlakna al-quruuna min qablihim min qablikum lamma zalamu wa laqad ahlakna al-quruuna min qablikum lamma zalamu wa jaa'athum rusuluhum bil bayyinaati wa maa kaanu li yu'minu kadhalika najzi al qawma al mu ne wallahi dëgg-dëgg alak ay euh, maas yu leen jiitu woon ba ñu tooñee fekk suñu yeneen yi dikkaloon leen alayhi salaatu wassalaam ak ay preuve yu nañ waaye ñoom euh, gëmuñu woon nanguwuñu woon a gëm mu ne noonu la ñi nga xam ne ñoom ñooy mujrimu lañ mooy waj ay jomb jaa jaamu comme tamit fi borom subhaanahu wa ta'aala naan fa man azlamu mimman iftara ala allahi kadiban aw kazzaba bi eh, eh, aw aw aw kazzaba bi ayaatihi innahu la yuflihul mujrimuun mu ne ana kan moo dàq tooñ ki nga xamante ne moom mooy eh, wala maanaam mooy ki nga dafay sos sosal yàlla di wax ay yàlla waxal yàlla lu dul dëgg dégg nga maanaam nga sos créé yàllaa ma yónni yàlla wax na ma nangam yàlla wan na ma na ma nangam maanaam sosal yàlla voilà sosal yàlla waxal ko lu dul noonu lu dul dëgg wala boog nga weddi aaya yàlla yi nga xamante ne moom la borom subhaanahu wa ta'aala indi borom bi ne innahu laa yuflihu al-mujrimuun lu wér mooy ne ñi nga xam ne ñoom ñooy aji jomb ñaa way jomb ñaa ñoom du ñu def maanaam nga gis kooku nga gis kon daf koo melale ak euh, ak Euh, maanaam ak ak ak euh, bokkaale ak weddi yàlla ak yu euh, mel noonu comme fi mu naan kazalika naslukuhu fi qulubil mujrimina laa yu'minuuna bihi hatta yarawul azab al alim maanaam nga gis yëpp da gis weddi yàlla weddi yeneen yi alayhi salaam mooy dugg ci biir loolu mu ne loolu la def noonu lañ jaarale mbir mi ci xolu way jomb ñaa jaamu laa yu'minuuna bihi ñoom lan mooy seen caractéristique mooy du ñu gëm alquran ak sunna hatta yarawul azabal alim ba keroog ñuy gis ah, mbugal bu nekk maanaam bu ñu ko nangoo gëm bu ko nangoo dëggal euh, léeg-léeg borom subhaanahu wa ta'aala jëfandikoo baatu mujrimu nay ngir ngir maanaam muy mujrim ngir tëkkale ko maanaam ngir tàqale ko ngir. maanaam mu jàmmarloo ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi gëm yàlla mooy comme bi mu naan afa naj'alul muslimin maanaam ñi ñi wommatu daal ñu toroxlu wommatu ci yàlla naan afa nas afa naj'alul muslimina kal mujrimina mbaar a yaakaar ne yàlla na maanaa ci ñu def ñu doxalee ak mujrim muslimuna yi ñi nga xam ne dañoo nangoo wommatu ci yàlla kal mujrimina na way jom bi ñaa jàmm déedéet mbaa ndax ñoom yàq gi nga xam ne moom la ñu yàq ci kaw suuf moom mooy seen euh, mooy yàlla googu noonu euh, ak fi mu naan euh, wanasu yow wanasuuqul mujrimiina na ma wirda waaw mooy yawma nahshurul muttaqiina ilaa rahmaani wafda wanasuuqul mujrimiina ilaa jahannama wirda comme masalan foofu nga xam ne day jël. qiyamati bis lay doon boo xam ne dañuy wommat ah dañuy dañuy pang dañuy dajale ñi nga xam ne ñoom ñooy ñu ragal yàlla ñoom ñu jëm ki nga xam ne mooy buur yàlla bi aju fees dellu yërmande ñu def délégation dem waaye ñi nga xamante ne ñoom mooy ñi nga xam ne dañoo génn dañoo contraire ak ragal yàlla wax nga gis ñi maanaam ñi nga xam ne da nag maanaam dañoo féetewoo beneen wàll bu bokkut wàllu ragal yàlla ñooñ dañ leen di wommat yóbbu leen maanaam nga gis kon euh, différence boobu borom subhaanahu wa euh, di def entre mujrimuna maanaam ak yi wala muslimuna ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi ragal yàlla ak euh, ñi ñi ñi mooy yàlla maanaam ñi ñi ragal yàlla kon ak ñi mooy yàlla ñi ragal yàlla di sàmmonte lu muy digle ak lu muy tere ak ñi nga xamante ne dañoo féete geneen wàll bi maanaam ñu féete geneen wàll bi ñooy mujrimuna léeg-léeg euh, ñàkk wommatu googu nag day maanaam bàkkaar bi day day daal di nekk ci benn mbir bu spécifique tamit alxuraan daf koy tudd fekk dafa am benn mbir bu spécifique benn mbir bu bu jagoo boo xam te ne moom la alxuraan di wax ne loolu daf ci insisté ba nga xam te ne képp ku loola yow da ngaa bokk ci mujrimuuna da maanaam bokk ci mujrimuuna maanaam mooy comme mujrimuuna mujrimuuna mooy plurielu al mujrim bii nga xamante ne mooy war ah, euh, yow war dul mujrim mooy comme par exemple ndogal ndogalu yàlla képp koo xamante ne da koy discuter di weddi mbaa nga am loo ci def kooku da ngay bokk ci mujrim comme bi mu naan innal mujrimina fi dalalin wa sa'ir yawma yushabuna fi an-nari ala wujuhihim duqu massa saqar inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar masalan foofu mu ne euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy way jomb ñaa jaamu te mooy ñi weddi ndogal ñoom ñi ngi ci sànkute bu rëy ba pare dinañ nekk ci tàkk-tàkku safara bu métti bis boobu nga xam ne dañ leen di suuf biir safara seen xar kanam yi ba pare na leen mos leen bëggoon safara parce que ñun lépp lu ñuy def ci dogal lañ ko def maanaam ñu gis ne ñiy weddi ndogalu yàlla ñooñu kon loolu la ci euh, jublu kon euh, ci aay boobu euh, ak tamit ñi nga xamante ne. Euh, bu yowmal xiyaamee da gis ñi nga xam ne ñoom ñoo doon dummóoyuloo nit ñi jaamu yàlla maanaam euh, jaamu yàlla ñooñu ñi ñi ñi dummóoyuloo nit ñi ci jaamu yàlla ñoo la ñu tuddee mujrimuuna comme ni nga xam te ne ñoom li yéefiir di wax naan wa maa adallanaa illa al mujrimuuna fa maa lanaa min shaafi'iin wala sadiiqin hamiim gis nga sadiiqin hamiim foofu tamit hamiim ñëw mooy xarit sadiq mooy xarit hamiim voilà kon ñoom euh, borom bi subhaanahu ne yéefir yi wala boog ñi nekk biir safara bu nekkee euh, biir safara wahum fiha yaxtasimuuna dañuy xuloo foofu ci biir safara ñu ne tallahi in kunna la fi dalalin mubin iz nusawwikum bi rabbil alamin waaw maanaam dañuy waat ne ñoom ñi ngi ci gu rëy bi nga xam ne ñi ngi yamalee yi ñuy bokkaale maanaam ak ñi ngi yamale iblis ak ay koréelam maanaam ci ki nga xam ne moom mooy borom mi subhaanahu wa ta'ala kon euh, ñi nga xamante ne kon ñoom ñooy jox mu ñaa jaamu mooy mujrimuna yi ñooñu lañ maanaam kon da ngay gis alquran daf fekk li ci jublu mooy ñuy weddi yàlla ak di weddi alquran euh, léeg-léeg mu wax ko jublu ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, Euh, ñi nga xamante ne dañuy jéng wëlliif yoonu ñi wommatut yàlla ak ñi ragal yàlla léeg mu tudd ko jublu ci ñi nga xam ne ñoom ñoo doon sànq nit ñi euh, waaye li nga xamante moom la baat bi kon di làmboo te lépp boole ko muy ak ijraam boobu dafa am loo xamante ne ñoom ñëpp ñoo ko bokk mooy lan mooy le fait ki nga xam ne moom mooy def euh, mujrim maanaam moom du euh, sóobu ci euh, yoon bu baax maanaam dadul tegu dadul tegu ci yoon bu baax maanaam kooku moom mooy mujrim maanaam mooy bi yàlla tëralee dara ne nii la moom mu ne déedéet yoon woowa du ko topp day génn ordre bi nga xamante ne moom mooy bi yàlla teg ni mu nosee mbir yi moom loolu daf koy génn féetewoo neneen kooku li muy yàq ci àdduna kooku yàq gi day rëy ba tax ñu koy tuddee al mujrim maanaam boo xoolee ñoom ñëpp loolu lañ bokk euh, moo tax yawmal qiyaamati borom subhaanahu wa ta'aala ne wa taral mujrimiina yawma idhin muqarraniina bil asfaat yawmal qiyaamati bis lay doon boo xam ne di nga gis mujrimuuna yi mooy ñi nga xam ne way jomb ñaa jaamu lañ maanaam léegi comme ñoom avant dañ daan bañ. tegu ci yoon bu jub bi ñoom li leen di fayee mooy yowmal xiyaamati muqarraniina dañ leen di dañ leen di lëkkale fil asfaali ci jéng yi maanaam dañ leen di chaîner enchaîner leen jéng leen boole leen ñu nekk ci benn yoon bu jub boo xam te ne duñ ko nangu duñ ci nangoo teggeel léeg-léeg ci àdduna ñu gis lu mel noonu ñi nga xamante ne ay criminel lañ mooy li ñu naan criminel jëm criminel mooy crime maanaam mooy mooy mooy mooy mooy jariñ ñi nga xamante ne nag dañu nekkoon ci jariñu boobu ba meloo al ijram mooy sori lépp loo xamante ne yoon bi yàlla teg la kook la ñu tuddee mujrim mooy aji jomba jaamu maanaam moom yàlla daa moom daa jàpp ne moom jomb na ci maanaam moom moom war maanaam jomb na di tegu ci yoon bi yàlla bëgg moom jomb na ci loolu kooku mooy mujrim moo tax du bàkkaar yëpp ñoom la ñuy teg ci niveau ci niveau boobu d'ailleurs ci société yëpp li ñuy teg ci ay atte dañuy échelonner bàkkaar yi bàkkaar yi tolloowul niveau yii ñii euh, dañ koy tuddee faute yii ñu tuddee ko euh, boo defee ko daal euh, daal di daal di daal di jàll foofu am na nu ñu koy tuddee infraction voilà ñu tuddee ko infraction yii ñu tuddee ko Euh, délit délit yeneen yi ñu tuddee leen crime crime moo gën a garaaw yooyu maanaam mooy bi gën a garaaw ci mbir yi parce que crime ki koy def mooy nga xam ne moom dafa ne sama yoon nekkul ci loi yi ni muy demee man lii lay def daa dem def loo xamante ne day yàq société euh, kon euh, moo tax nga gis borom subhaanahu wa tamit di wax naan bu gaa yi demee yowmal qiyaamati ñii dugg àjjana dugg àjjana ñii dugg safara dugg safara borom subhaanahu wa ta'aala ne euh, dañuy laajte anil mujrimiina maanaam ñu nekk ci àjjana ñoom ñooy laaj al mujrimuuna yi daal leen maa salakakum fii saqar lan moo leen suuf xam nga salaka mooy lan. mooy jaarale kenn ci benn yoon ba mu yegg fa mu jëm mooy salaat mooy sóob chemin bi cheminement it prendre un itinéraire loolu mooy salaat lan nag moo leen jël yóbbu leen ci itinéraire bii ngeen ne parce que lu tax parce que ñoom ay mujrimuuna lañ fii jannaat gaa moo tax gaa yi fii jannaatin yatasaaluuna anil mujrimiina maanaam dañuy laajte ci mbiru mu mujrimuuna yi mais après ñoom dañ leen koy laaj ñu leen mais yéen maa salakakum fii saqar safara ngi di saqar lan moo leen fi dugal parce que lu tax borom bi xoolal ni mu waxe ni mu baax baatu salaka maa salakakum fekk ne ñoom ay mujrimuuna la mooy lan mooy comme que ñoom dañoo bañoon a tegu ci yoon bi yàlla tëral ñu teggi ko mais de propre gré siyama ah nekk ca la leen neex ba dee fekk leen ca loolu kooku moom mujrim la kooku euh, dañ naan ko mais yow lan moo la yóbbu biir safara bi lan moo leen suuf foofu xoolal li ñuy tontu seen mboolem réponse yi ñuy joxe day wane ne ñoom nanguwuñu woon tënku ci dara li yàlla bëgg dañ naan lan première lam naku minal musallina daanuñu julli bokkuñ ci woon ci ñu julli moo boo déggee ku naan la julli bokkul ci lislaam xaw ma nangam caaxaankat yooyu yàlla nañu yàlla sàmm ak ay eh, jàpp ne julli mën na wàcc kenn ci benn alam bu mën a doon te fekk koo continuer di nekk mu kalaf loolu ku ko xalaat dëgg dëgg xamuloo lislaam première chose bi gars yi dugg safara bu ñu leen laajee lan ngeen fay def lu leen yóbbu ba foofu première chose bi ñuy wax mooy ñun daanuñ julli bokkuñ ci ñun ñu daan julli minal musallina ci ñu julli dafa da ngay gis dafa ordre dafa may heure précis mbooloo yu koy def dañuy rang maanaam mu ne ordre société voilà mu voilà mu am ordre walam nag nutt amul miskin daanuñu nekkuñu ñoo xamante ne dañ doon leele miskin yi ñi ñàkk daanuñu leen dimbali di leen jox dara mooy ab ah, mooy ñun l'humanitaire et social bokkul woon ci ni ñu intéressé loolu tamit da gis ne yàq àdduna ndax jamono yu xiif ak maral su amee da gis bu fekkee dafa am ñenn ñu am kese ñeneen ñi ci dañu yëpp nekk ci xiif ak maral maanaam da gis rey yi day bëri agression yi day bëri congaate maanaam yeneen ak yeneen yeneen day bëri ñoom ne neen lam naku mi nag walam naku nut'imul miskin daal daanuñu dimbali di di leele ñu ngi xam ne ñoom ñooy way ñàkk bi ba pare wa kunna naxuudu maal xaa'idiin dañoo nekkoon ci ànd ak gi ànd ak di xuus di nuur rek ci programme yi voilà tey ñu ngi conservé gannaaw suba ñu ngi fee gannaaw suba ñu ngi Eh, dans cette sangam gannaawaat suba ñu ngi suñu dund yëpp cakaay la woon mooy kunna na ma al-xaalidiin loolu mooy kunna naxuudu ma al-xaalidiin góosóor gi rek programme bu gaa yi tëral ñu tëral bu ñu defee festival ñu dem lu ñu organiser ñu dem suba ñu ngi cinéma ginnaaw suba ñu ngi leneen ànd ak yooyu way c'est la vie la vie est belle ñun noonu noonu lañ daan dundee suñu dund yëpp ci loolu la organiser wu woon kunna naxuudu ma al-xaalidiin wa kunna nukadhibu bi yawmi diin maanaam nga gis ne yii yëpp dafa génn organisation voilà ñàkk tënk ci li yàlla bëgg wa kunna te dañoo nekkoon ne xam ne nukadhibu bi yawmi diin dañ daan weddi bis bi nga xam ne mooy bisu pay gi maanaam nga gis na kan mooy mujrim pay gi moom de lañ daan weddi bis boobu nga xamante ne kenn ku ci nekk dinañu la fay sa jëf hatta ataana al yaqin ba dee gi nga xamante ne mooy dëgg gu wóor gi daal di ñuy dikkal nag lii ñu indi safara borom bi nag fama euh, tanfa'uhum shafa'atu shafi'in moo tax euh, rammukatu way ramm yi jariñu leen mais xam nga lan moo ci yéeme li mu ci teg fa maa lahum ani tadhkirati mu'ridin mais lan moo leen dal ba li leen di fàttali ci alquran ak sunna ñu di ko dummóoyu ka annahum humurun mustanfira farrat min qaswara xam nga nu ñu mel borom bi na leen a melal melal boo xamante ne dëgg dëgg dafa mu ne ka annahum dañoo mel ni ñoom ñi nga xamante te loolu ku nekk war na ci xool ba xam dëgg dëgg duggul ci parce que borom bi dani gars dañuy dumboo yu tellement fàttali gi leen yàlla di fàttali que annahum humurun mustanfira comme ay mbaam yu ñu ñu tiital ñuy daw fardat min qaswara yuy daw gaynde gaynde gu soxorte xiif mooy qaswara maanaam moom lañu tiit gis nga booy seetaan reportage bu mbaam yi àll yi bu ñu gisee gaynde yi di ñëw gaynde gu xiif daw di ñëw ni ñuy dawee ni tasaaroo nee ñi nga xamante ne ñoom ñooy mujrimuuna yi dégg nga maanaam pour nga jox xam nga am idée bu baax ci kan mooy al mujrim caractéristique bi muy melawoo mu ne ñoom ni ñu mel mooy ko ay mbaam yuy daw maanaam yu dégg gaynde ngi ñëw ñuy daw di xelu nga xam ne xelu bi du am ordre fi ñu jëm xamuñu duñu xam nu ñuy dawee dañuy daw rek di fërërëri ànd ak seen xel du dal tiitaange moo tax inquiétude la ñu dëkke anxiété lu xew gis nga société yi occidentale yi ngeen di gis ñu léeg-léeg tiit yenn mbir yi lu xew ñu tiit ko kaas ko jàmbat ko seen xel du dal mukk lii rek la du leneen nit ñi nga xamante ne loolu da leen a dal déglu ku leen di wax alquran ak sunna da leen di tiital te borom subhaanahu wa ta'aala mais ak maanaam misaal xoolal maanaam li ci yéeme mooy ni mu maanaam alquran ni mu amee capacité ci di leeral psychologie wu nit ñi gars yi ni ñuy tiiti ni ñuy bañee ku leen di fàttali yàlla ak lu ci jëm mooy exactement. ni ñuy tiitee ku kuy wax sax waxu yàlla maanaam ni ñuy ni ñuy ragalee loola mooy exactlement tey ge maanaam mbaam yi bu ñu nekkee ci àll bi gis ngay ne bu xiif di leen dàq ni ñuy dawee ni ñuy tiitee di daw noonu lañ koy ragale noonu la ñuy bañee ku leen di wax waxu yàlla nit bu yeggee nag ba niveau boobu xamal ni ah mi ngi waaj dugg ci bokk ci al mooy al mujrim bii alquran di wax d'ailleurs euh, bu ñu xoolee léeg-léeg euh, bi rajo yi kii daan am léegi sax dana wàññeeku mais rajo yi nga xamante ne dana am training loolu xam naa sama morom yeeg ñi ma féete kaw mag dinañ ko xam ñi gën a ndawee nag duñ ko xam mooy euh, rajo yi danañ am benn genre euh, xeetu ki booy boo daan yëngal bi mu am benn xeetu weñ bu ndaw buy feeñ boo xamante ne moom ngay yëngale bu ko defee nga gis fan la heure fréquence bi ne da ngay gis da dawal da ngay gis gars yi dawal dawal dawal buñ gisee ni fréquence bi diine la nar wax rek da gis ni koy rombee romb gu gaaw ndax xam nañ ni heure bi waxtaan bi fi am waxtaanu diine la te bukkuñu dégg lu jëm ci yàlla na nga gis ñu gaaw rombal bu ñu nag foo xamante ne ay musique ñoo fa am rek ñu laa di taxaw nag léegi nag tey maanaam niñ ko mën a gam-gam le moom moo tey kuy kuy kuy zappe booy zappe di zappe mu leer na ni chaîne bi mis euh, alquran lañ fay wax wala diine lay jàngale wala yu mel noonu maam nga sappe wala ngay def sa di dérouler sa page Facebook di dérouler dérouler foo gisee fuy wax diine alquran wala muy waaraate wala muy kuppaate wala muy leeral yenn mbir yi ci wàllu diine comme que mbir mi du la arrangé rek nga daw gaawal maanaam tiit gi di tiit di daw comme ay mbaam yoo xamante ne ay gaynde yu xiif ñoo leen di maanaam psychologie boobu yàlla maanaam di décrire ci doomu aadama yi ki nga xamante ne moom mooy al mujrim mooy aji jomb jaajaam kon euh, dañuy yem foofu tey incha allah ci euh, al mujrim bi ci aaya bi jotaay bii di ñëw incha allahu taala dinañu ñëw ci al jarima ndax xeetu bàkkaar la lan moo ko wuutalee maanaam foofu la ñuy tàmbalee incha allah lan moo ko wuutalee ak yeneen xeetu bàkkaar yi comme ak zamb lu ñu naan ak zamb mun nañu am bàkkaar comme lu ñuy wax faaxisha njombuteef comme lu ñuy wax as-sayyi'a ñaawteef comme lu ñuy wax fuu lu bon comme lu ñuy wax ma'siya mooy yàlla comme lu ñuy wax xati'a mooy bàkkaaru njuumte wala bàkkaar bu rëy mooy fut pas erreur ndax erreur mooy xata mais xati'a comme lu ñuy wax al ism mooy bàkkaar bu bon boobu eh, nga xam ne mooy al maanaam yii yëpp lan moo leen wutale lan moo leen teqale bu boobaa ñu daal di gisaale mën a gis kon al mujrim moom boobu mooy kan ci biir ñooñu maanaam ba tax borom subhanahu wa jël ko exemple ne yawmal qiyaamati moom dana taxaw maanaam nga gis jikko ju bon ji amoon adduna te moom mooy sacrifier ñëpp gis nga sacrifier jaamu yàllaam xattaa ba day sacrifier lan ay mbokkam sacrifier attan naa sacrifier addunaam yëpp adduna yi ñëpp pour intérêt boppam moom criminel boobu noonu la mel mooy aji jomb jaajaamu noonu la mel maanaam lu tax jikko jooju di feeñaat yowmal xiyaamati mooy lii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 عذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضا نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم من يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون